ak li nga xam ne mooy njóombuteef yi te bu ñu meree daal di jéggal ña leen merloo mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ba léegi istajaabu li rabbihim ñooy ñi wuyul seen boroom fépp fu boroom bi tabaaraka wa taala woote bokk nañ ci ñu naan présent naan nahnu haadirun li rabbihim wa aqaamu salaa te ñuy taxawal julli di ko defe ni nga xam ne noonu lañ leen ko digale ci waxtu ya ak lépp li mu laaj wa amruhum te seen mbir lépp shura waxtaan la baynahum te diisoo la baynahum seen diggante wa mimma razaqnahum te liñ ci li ñu leen wërsëgal yunfiquuna moom la ñuy def ci kanu yu baax yi di ko dépenser ngir borom bi tabaaraka wa taala fii nag la saar bii fii la tur bi jóge muy wa amruhum shura seen mbir nekk loo xam ne diisoo di consultation lii nag wute nag li nga xam ne moom la ñenn ñi di wax suñu jamonoy léegi naan suuraa mooy démocratie kallaa summa kallaa summa kallaa wallahi hada huwa kadib wallahi war nañ ko ci borom bi tabaraka wa taala ne wax jooju wax ju sutante la demewul noonu kallaa aka sori suuraa ko sori démocratie démocratie loolu isaab xamul lan mooy démocratie te àndu ci te loolu ci tawaaxi ci ci taaxut yi la bokk loolu wuute na ak lii bëgg rek lu neex lu neex tubaab yi wala lu neex ña ngay waxal tax nga naan waa alquran sax suñu boroom wax na ci démocratie nee na wa amruhum shura baynahum seen mbir dañ koy day day dañoo nekk ay démocrate di ci kii loolu wax demewul noonu du dëgg de ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngal shura nan lay demee shura muy diisoo boobu nag dafa am ci yoo xam ne ci la mën a am am ci yoo xam ne manu cee am lu mel ni farata yi ak yi nga xamante ne nii mooy dafa xaram loolu amul suuraa ñu naan bon léegi nañu waxtaan bon ci nit bu njaaloowee dañ koo war a xaañ ay xeer ba mu faatu loolu est-ce que duñ ko xoolaat def moratoire loolu xawlu kaddaab loolu wax ki koy wax mooy kooku soit mooy benn xamul wala moo bu dee ku xam la naafiq piira ngoogu loolu mooy li yàlla wàcc amul kenn koo xamante ne nii jaam naka lay ñëwee fekk ki moom bind ñépp moom li mu tëral jaam nan la koy soppee loolu manu la nekk mooy yi nga xamante ni farata la ak yi nga xam ne dafa xaram mu leer loolu kenn du ci waxtaan yi nga xam ne mooy li ñuy waxtaan mooy comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon génn war a xare ji mu laaj sahaaba yi radiyallahu anhum comme ni mu xew woon Uhud ghazwat Uhud xare Uhud laaj leen est ce que seen xalaat est ce que ñu des ci dëkk bi moo gën wala boog ñu génn kari dem fekk ji waa Quraysh bala ñuy agsi ci dëkk bi loolu loolu yu mel noonu la ñuy waxtaan wala yi nga xamante ne nii dañoo war a am loo xam ne daa am politique bu ñu war a def wala mooy loo xam ne daal l'islam waxu ci lu leer daa bàyyi nga xam ne mooy am na possibilité ñu ciy wax loolu nag mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kaw loolu ci la ñu tege li nga xam ne moom lañ naan ay laj na mooy yi nga xam ne ay commission yoo xam ne bu yenn xew-xew yoo xamante ne nii leerul dëggintaan ci alquran waaye mu ngi ci alquran dafa fekk suñu xam-xam ak suñu compréhension moo àggul suñu dégg ci alquran moo fa àggul waaye suñu boroom waxoon na ma farratna fil kitaabi min shay amul dara loo xamante ne nii bàyyi nañ ko mu jàll te nekkul ci téere bi di alquran léegi nag ñoom boroom xam-xam yooyu di ahlul xalli wal aqd ñi nga xam ne ñoom ñooy nose te ñooy ñi nga xamante ne ñooy boroom xel yu leer yi ba pare xam seen diine xam te ragal yàlla ñooñu la ñuy woo ñu waxtaane ci mbir mi li nga xamante ne nii ca la ñuy dëppoo loolu mooy suuraa waxtaan boo gële waaye moo xam nga ne loolu xam nga ne sore na ak li nga xam ne démocratie nga xam ne dañ naan na ku nekk àddu ci mbir yi même yow daal amal carte d'électeur rek même bu dee xamoo dara ci li xew dañ lay nax xam nga ne ki lay wax naan ma fal ma yaa gina tay ne lim lay wax ne dina ko def du ko def nga ñëw fal ko toog ku mel noonu nga foog ne am xelam dam daraa ngi ci ku mel noonu naka la ñu naan kooku moo bokk ci suuraa kooku bu doon ci réewum jullit la bu ñuy doxal sariya kooku du bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy bokk ci diisoo yi wallahu taala alam kon suñu borom tabaraka wa taala ne walladina muy continuer ci laay bi nga xamante ni mooy fanweer ak juróom-ñeent mu ne walladina te gaa yi mu wax noonu ñooy ñi nga xam ne ba léegi ida asaabahumul baghyu mooy bu leen ak mbeewte daal di laalee jóge ci mushrikuuna yi yéefér yi hum ñoom yantasiruuna dañuy fayu mooy ne dafa am façon yoo xamante ne nii fii xam nga borom bi tabaraka wa taala wax na ci kaw léegi ne wa ida ma ghadibu te bu ñu meree bu ñu leen defee lu loo xam ne lu leen mer loola hum yaghfiru ñu jéggale loolu mooy ki nga xamante ne nii moom li mu def xam nga ne kii tayu ko te tamit mbir la moo xamante ne da koo rëcc te xamu ko voilà nga bàyyi noonu mooy jéggal ko te yàlla tax wala sax léeg-léeg nga xam ne moo ko tay waaye nga def ko ngir borom bi tabaraka wa taala waaye walladina ñoom ñooñu ba léegi mooy ñi nga xam ne ida asaabahum bu leen dalee al baghyu ndeew te jóge ci mushrikuuna yi ndax ab jullit waru la nekk koo xam ne lay toog yéeféer yi di ko piétiner saa buñ xëyee daal di faxas seen tànk yi ci kawam mu toog di jaay ne moom moo modeste wala moo wàcce boppam déedéet jullit waru la wàcce boppam ndax al islaamu ya'lu wala yu'la alayhi l'islam day féete kaw te kenn du ko féete kaw jullit waroo nekk koo xam ne dangaa bàyyi sa bopp ñépp yab la déedéet yooyu loolu noonu amul mooy yéeféer yi waruñ leen a yab sayyidina muhammad mi nga xam ne moo yor jikko yi gën a mat yi nga xam ne moom lañ koy taggee waaye mooy ki nga xam ne moom la borom bi gën a sant moom moomu rasulullahi mooy ndawul yàlla sallallahu alayhi wa sallam walladina maa ak ñi ànd ak moom ana nañ lañ mel mu ne ashidda alal kuffaar dañoo tar ci yéefér yi mooy loolu lay wax fii nii ne wa ida wa ida walladina ida asaabahumul baghy bu leen yéeféer yi ñëwee tooñ leen waaw ñëw jël yoo xamante ne ak mbeewte jël seen alal comme nañ defoon nangu ko Quraysh ba pare di commerce di jaar Medina di dem Sham suñu borom ne leen jox naa leen digal yéen ñi leen tooñoon ngeen nangu seen alal ñu commencé di kar njëggu Quraysh yi ba ni Badar di amee yooyu loolu lay wax ne ñoo ñëlee fa wa ida walladina ñoom ñi nga xamante ne nii idaa asaabahumul baghyu bu leen ak mbeewte daal di dalee jóge ci yéeféer yi nga xamante ne sans cru ñoom amuñ benn scrupule amul dara loo xam ne lu ñuy respecté ci mbiru jullit bu dee jullit sax dañuy tay def li ñu def ñu ne ko mel noonu moom bu ko bàyyi mu jàll hum ñoom na dañuy fayu wa jazaa'u sayyi'atin mu wax ne nag loo fayu fayu nag bul def ni nga xam ne moom la ko sharrun waxe woon muy premier ministre Israël bu yiis boo bële nga xam ne comme turam rek Sharon Sharon mooy Sharon Sharon mooy ak mbon mu doon wax naan buñ palestiniens bu ñu dammalee benn bëñ xaw ma fukki bëñ la ñuy damm ci ñooñ loolu du waxu jullit wa jazaa'u sayyi'atin payuk ak lu yées sayyi'atun mithluha moom liñ lay fay mooy lu yées lu mel ni moon waaye borom bi ne malgré lii lépp ne mooy fayu bi mooy léeg-léeg bul bàyyi jullit ñu ñu lay yàpp waaye bu dee ne gis nga ne fu même bu dee ab yéefe la ko def nga xam ne bon fii moom li gën mooy naa ko jéggal ndax loolu tamit lu am solo la ndax loolu boo leen di jéggal bu yàggee ñoom dañuy gis ne ah kii de moom melul ni man moom de moo ma gën te loolu rek war na ko mën a woo ci julli ci ci l'islam mooy ne loolu ay mooy lii nii muy wax nii ku nekk ak li nga xamante ne boroom xel yeeg boroom xam-xam yi ñooy xool jamono ji nga xam ne fii moom fayu lañ war a def ak fi nga xam ne même tooñ nañ ñu waaye li gën mooy nañ bàyyi noonu mu ne kon wala ma mu ne wa jaza mu ne fa man afa képp koo xam ne jéggale na wa aslahata mu yëwénal fa jaza fa ajruhu payam goo gële de ala allahi ci borom bi tabaraka wa taala mi dara warul moom moo warloo ne dina ko fay de innahu dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala la yuhibbu adh-dhaalimiina bëggul way tooñkat yi mooy boo ñëwee bay fayu na nga fayu lu toll ni lañ la def le waaye boo jéggalee daal di réparer wax wax ju rafet ka la def même bu dee lu ñaaw na la yëg ne la tax nga def loolu borom bi tax sa pay de borom bi mi dara warul moo ko warloo te moom nag bëggul way jalgati yi ñuy tooñkat yi de mu ne wala man wala man intasar waaye nag wala man intasara ba'da zulmihi képp koo xam ne dafa fayu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu ko tooñ fa ulaayika gaa yoo yële maa alayhim min sabil amul dara lees leen di wax amul benn daan boo xam ne dañ naan yow lan moo tax mu fayu déedéet nit ki mën naa fayu fayu du nekk loo xamante ne nii dañ naan hé yow tooñ nañ la bul fayu déedéet borom bi lii mooy lii mooy l'islam mooy ak maandu moo taxoon mu ne woon fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi fa nga xamante ne nii ci saar yu kawe dinañu ko gis mu ne bees leen tooñee daal di leen bugal teg leen lu metti bu ngeen di fayu na ngeen fayu lu toll li nga xam ne moom lañ leen tooñ waaye wala ma wala in sabartum bu ngeen muñee nag la huwa xayrun lis saabiriin moo gën li nga xama moo gën ci ña nga xamante ne moo moo ñooy muñkat ya mu ne kantaa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow moom li ma lay digal mooy fas bir na nga muñ ndax moom modèle la mooy royukaay bi gën a mag képp koo xam ne royukaay la tamit mooy ne yii da nga ciy bàyyi xel waroo nekk koo xam ne mooy dë rek nga fayu déedéet mooy da ngay mën a moo wan lor ñu lay teg loo xamante ne nii bu ñu ko tegoon ab ab dëkk lumbu ñu wadd yow ñu la koy teg nga man koo wan tax borom bi tabaraka wa taala tax te kenn du ko gis ci sar sar sa xar kanam kon mu ne wala man tasara waaye képp koo xamante ne nii moom dafa fayu ba'da zulmihi ginnaaw bi ñu ko tooñee fa ulaayika gaa yoo yële ma alayhim min sabil nekkul ci seen loos